arkaanuhu naarifu minha sabaa sumtan wa juu'an wa jinaabal bidaa wa tawbatan wa saharan wa uzla thumma istiqaamatan fa ni'mat xasla wa zaada shaykhuna al-yada li thamina taqwal ilaahi zaahiran wa baatinan kon ñu ngi woon ba léegi ci fi sëriñ bi radiyallahu anhu di waxe juróom-ñaari pilier juróom-ñaari keno yi nga xam ne moom lañ xamal tasawuf gisoon nañu noppi voilà noppi xiif teet li nga xamante ne mooy bid'a wa tawbatan it gisoon nañu ko wa saharan gisoon nañu ko léegi nag ñu war a continuer wa ak beru waaw mooy beru lépp loo xamante ne caaxaan la waaw di wéet di beru lépp loo xam ne lu xaraam la moo njëkk beru waaye beru yi nga xamante ni nii sax yow même ci cosaan nii du lu xaraam nii waaye mën na la caa jëme waaye di beru di wéet ngir di mën a munaajaat ak sa borom waaw beru bii nag ak taw ba bële muy tuub giñ gisoon bii weesu ndax bii weesu gisoon nañu wa tawbatan wa sahara mooy di tuub waaye di weye guddi gi ngay yeewu am yoo ciy def ngir sa digganteeg sa borom ay jaamu yàlla wa uzla uzla gi ak taw ba bale sëriñ bi dina ñëw leeral ko ci kanam insha allahu taala ndax dafa laaj li nga xamante ne mooy xam dëgg-dëgg nan lañ koy defee waaw ndax boo nee beru rek waa ji ñëw beru nit ñi fële te seytaane man na ko faa jaarale waaw mu beru fële ngir nit ñi naan sa waay moo baax wallahi moo di waliyu kaamil waaw ndeke looloo ko ci neex iblis la ko mu nekk fële ndeke loru na kooku bu xamoon jaxasoog nit ñee gën beroŋ góogale uzla nag fan lañ ko jële ba waa tasawuf fan la fan ndax seen lépp wax naa la mooy tariqatul qur'ani wa sunna mooy yoonu alquran ak sunna waaw xam nga ba léegi boobu ba léegi maa ngi lay wax ci lu gàtt xam nga ñun suñu lii daa gàtt waaw rek lenn luy wane ne lii bu ci nekk daa am fu tegu ci sharia ci jàngaleem yonent bi alayhi salaam ci xadiisam yi léegi nag nañ ñëw ci uzla nga ne waaw léegi uzla moom fu mu jóge waaw sahar gee waxoon nga ma foofu ay yaa ayyuhal muzammil ak affaire yu mel noonu le te yonent bi alayhi salaam guddi da doon naafila guddi Seydina Mawlana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu ma waxuñu fi kero bi mu demee kër yaay Maymuna bintul Haaris al-Hilaaliya anha tantaam ndax rak seeru yaayam la woon rakku yaayam la woon fanaan fa ba yonent bi saa saaam yeew bi ñuy gis inna fii xalqi bi ñuy gis ci tafakkur di xalaat baabul fii fikra ah ba mu nee ba yonent bi saa saaam yeewoo faxas nelaw yi ci xar kanamam daal di jàng saaro laaya yoo yëla ca jeexitalu ali imran alayhim salaatu wassalaam ginnaaw gi dafa jóg dem jàppi julli ba mu ñëw moom itam mu dem def li mu def ñëw di julli taxaw ci wetam beneen côté bi yonent bi saa saaam ko beneen côté waaw loolu rek kon mu ngi noonu ci sunna kon mu ngoog di taxawal saharan wa uzla léegi nag nga ne ma kon kaay ci uzla beru gi ngay wax ñu ne boo demee ci xadiis bi nga xam ne moo nekk ci saxiixayni te imaamu ahmad ak al imaamu tirmidi yu rahmatullah alayhim it nañu ko mooy xadiis sayyidatu aïsha radiyallahu taala wa ardaha boo demee ci imaamul buxaari ci baabu mooy ci ki nga xamante ne ni kayfa kaana bad'ul wahyi ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam naka la demee woon naka la tàmbalee naka la nekk woon tàmbaleeg wahyu bi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam sayyidatu Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne ci biir nettali bi la xadis bu gudd la mu ne summa hubbiba ilayhi al-khalaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ koo soppuloo woon te bii nii bi muy wax mooy laata wahyu bi di ñëw waaw laata wahyu bi di ñëw suñu boroom di ko waajal mu soppuloo ko ñu soppuloo ko ci moom yonent mu bëgg lool alxalaa di wéet ndax faray man di tafakkur di fàttaleku di xalaat ci mbindum borom bi tabaaraka wa taala ak bi tabaaraka ak turam yeeg meloom waaw summa hubbiba ñu soppaloo ko ilayhi ci yonent bi alayhi salaatu salaam alxalaa u di wéet mu ne wa kaana yaxloo bi gaari xiraa'in fa yataxannasu fiihi nekkoon na moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mbumbaayu xumbaayu rumbaayu makka gi da ko doon moytu waaw da ko doon moytu wa kaana nekkoon na moom sallallahu alayhi wa sallam yaxloo bi gaari xiraa da doon wéet di dem ci xaaru Hira tund woo wële muy poqos kii euh, buntu boobu nekk bën bën boobu nekk ca montagne Hira ca xaaru Hira grotte ba waaw ca grotte Hira fa la doon dugg mu lëndëm këris mu ne ci biir waaw fa yataxannatu fii imaamu Zuhri nag mu ne wa huwa ta'abbud loolu mudraj la mooy dañ koo yokk ci xadiis bi loolu tafsiir la boo xam ne ngir leeral lan mooy yataxannatu mooy sori alxins al waaw caaxaan yeeg façon yi ñuy jaamu du yàlla yépp ngir sori ko mooy tandi ko yi waa Makka ne woon seen xërëm yi ñoom Hubal ki Laata ki Manaata ki Isaafa ki Naa'ila ak ni ñuy tërale seenu dund ta lu bari baaxu ci woon ngir mu moytu loo lële di ko moytu nan la ko wa huwa moom nag imaamu Zuhri dana moom wa huwa ta'abbud mooy nekk foofule di jaabu borom bi tabaaraka wa ta'ala ci wàllu xalaat yi mu doon sóob di sóobu di xalaat ci mbindum yàlla meeg yooyu xam ne lii waa Quraysh di wax wuute na ak ni mu demee ki def lii lépp waxul ne jaamu leen ñoom hubala ki laat mu ne allayaaliya zawaatil adad ca la joon nekk di moytu sori li nga xam ne mooy shirk gi waa Quraysh ne woon di fa jaamu boroom bi tabaaraka wa taala ci ay xalaat yu mu doon xalaat di wéet ak boroomam tabaaraka wa taala ay guddi yoo xamante ne yu ñu lim la waaw ginnaaw gi ca la doon ñëw dellu ci waa këram bu la nga xam ne mooy provision am la mu fay dunde ak la fay nekk bu jeexee mu ñëwaat ci waa këram wa yatazawwadu li dalik thumma yarji' naka noonu waaw ila xadijata fa yatazawwadu li mithliha hatta jaa'ahul haqq noonu la nekk ba dëgg gi di wax yu gi daal di koy dikkal par l'intermédiaire de l'ange de Seydina wa Mawlana Jibril alayhi salatu wassalam wa huwa fi ghaari Hira fekk ko mu ngi woon foofu fële di wéet kon wa uzlatu waaw kon loolu am na cosaanam amul cosaan ah waaw waaw bi beru yu bon yi Quraysh na meloon a tax sinon yonent bi alayhi salaam bi mu yoree mission bi nekkuloon kuy beru moo tax sëriñ bi dina leeral affaire bi que ne beru rek ku nekk jàpp ku tëb daa war a beru ji waaw gaa yi di dàq ganaar waxaale seen soxla naan dañ koy mbubboo jaamu yàlla ndekete yoo bañ di nekk nit ñi ndax ñoom il voit les de haut jàpp nañ ne ñoo raw ñépp wala xeet ñépp du ñu defandoog nit ñi li ñuy def bëgg na ñu leen tudd naan ciy sawaay moo sell ak yooyu waaye xeeb leen. loolu taxul de sëriñ bi dina ko leeral insha allahu taala wa radiyallahu anhu kon nag kon gis nga kon onze la la jóge kon mu ngi noonu le waaw moo taxoon mu doon wax ca jamonoy fitna ji bu ñëwee doon na dénk lenn ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum waaw ne bu jamonoy fitna ñëwee ilzam na nga sa kër waaw sa xool ak sa kër nga toog fa ndax jamono ngi ñëw fitna boo xamante ni ki toog ki toog ki taxaw moo ki toog moo gën ki taxaw waaw ndax lan li fitna di fees fenn day fees day fees fit waaw Allahu akbar kon nag mu ne woon bu demee noonu desal sa kër takkool ak sa kër ilzam baytak waaw takkool ak sa kër wamlik alayka lisaanak wa xud bima ta'rif wa da' ma tunkir wa alayka bi amri xaasati nafsik wa da' anka amra al-'aamma waaw Seydina wa Mawlaana Abdallah ibn Amr radiyallahu taala anhu kama axrajahu al buxaari al imaam waaw tuuti la ci indi ki ko gën yaatal mooy ñoom al imaamu ahmad ak ñoom al daawud as-sijistaaniyu rahmatullahi alayhi mu ne dañoo mas a nekk ak bi alayhi salaatu wasalaam benn bés mu tudd fitna mu ne mu leen di dénk nag bu ngeen gisee nit ñi ñu daldi nekk ñoo xam ne dañoo jaxasoo uhuduhum marijat uhuduhum mooy jaxasoo na te néew seenu eh, matal kol kóllëre ak seen kàddu yi daanaka lu la waay wax daanaka mu xaw a nekk ay kàcc il suffit nga vérifier ko fekk li mu la wax du dëkk wal iyaadu billah li baaxoo lépp salfaañoo nekk lu yées mu ne bu loo xewee waxafat amanatuhum mu daal di woyof seen kóolute koo teg si tu places confiance en quelqu'un il va te trahir waaw gis nga koo fi wóolu ba yaakaare ko dara mu war la li ëpp noonu la mel mu ne bu gisee lool wa kaanu hakada ñu mel ni wa shabbaka bayna asaabi'i yonent bi saa saa wan leen daal di jël loxoom yi roofale leen juróomi baaraamam yi roofale ko yeneen yi waaw ne ñu mel nii moo ñoom ñépp a yem koo gis rek daanaka ab trahir buy taxawaalu la ak nu kaala nga tol wala nu kos ba mel wala nu munu man di mel rek wala daraa jaag tay baas baag daami lépp ñoom ñépp ci yem presque ñépp ay linjaakat lañu ay naxaatekat lañu ay kuur lañ lay dóor ci bopp mu ne bu gaa yi melee nii hein mu ne Seydina Abdallah ibn Amr nee na bi yonent bi saa saa waxee lool nag ne bu ngeen gisee lii daal loolu tudd fitna yi ne bu ngeen gisee yi nee na ma jóg ñëw ba jege ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma ne ko waaw kayfa af'alu 'inda dhalik waaye yonent bi alayhi salaatu bu loolu xewee àddina bi ni ñi mel noonu may nan laay def bu boobaa ci la ko waxee nag liñ la doon wax ah kayfa af'alu 'inda dhalika ja'alani Allahu fidak waaw ne ko ma ne saa saa nan laay def bu boobaa yàlla na boroom bi def man na ibnu amr muy abdallah radiyallahu anhuma yàlla na borom bi def ma ma fidaawu la mooy bu jaroon sama bakkan tuuru léegi ngir nga ne fi mag man sama bakkan jógi fi waaw yàlla na ma ko yàlla def waaw ñi nga xam dañuy pare jaay seen lépp ngir yow kon nag maa ngi lay laaj yonent bi alei satu ne ko ilzam baytak ne ko taqool ak sa kër sa kër loolu du uzla du wéet beroo boog wamlik alayka lisanak te sa làmmiñ na ko téye sa làmmiñ na nga ko téye boo defee téye sa làmmiñ nag mooy téye sa clavier ak sa sa sa sa sa téléphone jàpp di partager rek téewoo sa làmmiñ lu ñu def ci statut yi nga dugal dóor doo xool ndax lii dëgg la wala du dëgg luñ la wax nga partagé téewoo sa làmmiñ même bu dee ne da ngaa da ngaa koo da da da da da da ngaa sa gémmiñ téewoo wax dafa am wax am yor sa làmmiñ yor sa téléphone waaye di wër lu nekk nga def ko mu ne takkool sa kër téye sa làmmeñ wam lik alayka lisaan ak fexeel moom sa làmmeñ not ko téye ko bala moo ndax fas la fas wu xamul dara la bés bu màmmee moom mbaam mu tëxëyam wallaahi bu ngeen mayul ci garab gi la leen di dóor wa xuz bima ta'rif te nag yow li des gis nga deel jël rek loo xam lu leer ci alquran ak sunna nekkee lool lu fi gaa yi def te mu xaw a jeng tuuti xamoo ci loolu dara bàllee nag moom ak ku ci man di ne waxul te nga téye te jàpp bi ma taarif ci li nga xam dong mu leer ci alquran ak sunna newal ci lool bu fi nekk di jéem a dugg ci leneen ndax nit ñi wóoruñ dañ lay dañ dañ jaay de yàq sa àddina ak sa alaaxira lañuy def wa dama tunkir lépp loo xam ne xamoo ko gisoo ko ci alquran ak sunna ñu naan nit ñee ngi def lu ñu bari bari bari loo xam ne xamoo ko ci diine bu ko def ak lu mu rafet rafet ak ña koy def ñu leen tagg tagg bañal ba am ku lay bañale bu ko def nga bàyyi leen ak ñoom luñ ci gën a ñoom ñoom la waaye yow na nga nekk ci li nga xam ne moo leer ndax inna al xalaala bayyin wa inna al xaraama la yonent bi sallallahu alayhi waxoon ci beneen xadiis ba li dagan leer na li xaraam leer na am na nag seen diggante ay mbir yoo xam dafa lënt ku ko moytu kooku de ñoŋal nga sa diine ak sa der sa der sa diine waaye nag ku ca ne tëbët te xamoo ko yow kooku dugg nga ci lu xaraam kon nag wa danta na nga bàyyi maa tunkir li nga xamante ne nii xamoo ko waaw wa alayka loolu nag tekkiwuñ ku xamul dara moom de toute façon mënoo ñëw yow jàngoo kii ku jàng te xam moo tax ñuy wax ku am xam-xama tax ñuy wax au moins mu am les moyens de vérifier mais bu nga xamoon kooku dañ naa la toppal koo xam ne yow wóolu nga xam-xamam ak ragale yàlla bul ko teg ci doomu diw la déedéet yonent bi saa saa waxul mu ko ma topp sama doom yi noonu rek dane dañoo dénk njabootam ngir ñu wekk leen voilà moom la doon sa xadiiru xum te discours ba mu defoon wa itrati ahla bayti maa ngi leen di ragalloo yàlla ci sama njaboot sama waa kër dee gëdd gi ñu war gi leen war na ngeen leen ko jox nangeen ngeen leen wekk na ngeen leen teg fi leen yàlla teg waaye tekkiwul ne képp ku di shérif buy def lu xaraam dama ko ci topp yonent bale saa saam waxul loolu Seydina Ali mii maamu shérif yi radiyallahu anhu moo soloo xadiisu yonent bi alei salaatu salaam bi nga xam ne ba mu yónnee benn waay mu dem am nañu naan Abdallah ibn Rawaha la ci yeneeni rawaaya riwaaya waaw ah non beneen Abdallah bële Ibn Hudaafa Abdallah Ibn Hudaafa as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhu bokkoon ci waa Makka gàddaay si woon mu taalu taal ne daa mer def fi am la gaa yi kii mun a dugg leen ci gaa yi dem ba ciy dugg ñenn ñi waa ñun dañoo génnoon bàyyi suñu diine yi ñëwoon suñu maam yi ñëw dugg ci lislaam ngir daw safara kii naan ñu dugg ci lislaam bu ñu ñëwee wax ko Yonent bi salaam du ba dugg ñu ci. mu ne dama doon fore ba ñenn ñi sax am na ci yenn riwaay demoon nañ ba ci nar a dugg ci riwaay Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yonent bari bi ñuy wax ko mu duggoon kenn du leen a gis nga innama ta'a fi ma'ruf kuy toppaati ci njëkk lii ma fi indi alxuraan sunna la ñuy toppe nit ku la woo la defal lu xaraam bañal ku man di te maamu shérif ko moo moo ko solo moo ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nag attention kon nag lii wa dama tunkir mooy koo xam ne boroom xam-xam la wala koo xam ne sax àgg na mën na ràññee wa alayka bi bi amri xaasati nafsi te nag na la doy te na la nekk ci li nga xam ne si li li wolof naan si tëggal kuy sa mbiru bopp yi nga xam ne yaa ko jagoo te borom bi teg la ko mu nekk farata ci yow nga war koo doxe na la loolu doy sëkk wa da'anka amral 'am mbiru ñi ci des nag populace gee gaa yi li ñu nekke baleen ta nga nekkew ci li fi yàlla tax mu indi la kon lii lan la